a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati nuuh kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci saar bi nga xam ne moom la tudde sayyidunaa Nuuh ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam suñu boroom nag ñëwoon nañu fi nga xamante ni mooy laaya 19 bi muy fukk ak juróom ñeent bi li nga xam ne ci lay wax xéewal yi nga xam ne moom la defal moom Seydina Nuux doon ko wax ay nitam ngir ñu mën a jëm bu seen borom boog daal di koy jaamu mu ne wallaahu te borom bi ja'ala lakum xéewal bokk na xéewal yim leen defal tax ngeen war koo jaamu ja'ala lakum mooy ki leen defal al arda suuf si bisaatan mu yàgg laltu ngeen ciy dox. di ci taf see teg seeni bagage di ci tabax seeni kër di ci fanaan waaye it bu di ci am seeni jur di ko ci di di ci di ci di ci bayaka def lu ne li tasluku lan moo tax mu defal leen suuf si noonu muy ak laltu bu ko neexoon mu def ne suuf si ker ku ci teg sa tànk mu pëtëx wala ku ci teg dara mu wadd waaye defalu leen lool de nga leen koo defaruk laltu li tasluku ngir ngeen man di soobu minha bi ut ci ci suuf si subulan ay yoon fi jaajaa ak yoon yoo xam ne yu sew ak yu mag yoo xamante ne nii yu ngeen di man di jaar di man di voyager ka def li ngeen di def di def di def li ngeen di def ak dox ak ñëw qaala Seydina Nuux ne mu ne qaala suñu borom ne Nuuxun Seydina Nuh alayhi salaam ne rabbi e yow sama borom innahum gis nga sama gaay yii asaw nii dañu maa moy wattaba'u man lam yazidhu ñu topp koo xamante ni nii kat du ko yokku maaluhu alal jang ko defal wa waladuhu ak doom yang ko may moom daal yokkul kooku la ñuy topp wa illaa xasaaraalu dul ak ak mooy seen kilifa yi ndax ñoom lañ doon topp ci ngi yées ñoo nekk ñu moom di leen wax ne bu leen déglu Seydina Nuh nii alayhi salaam nit ñi topp leen ci mu ne nag gis nga ñoom dañ ma mooy topp ñi nga xam ne mooy seen boroom kaddu ya seen borom ndomboy tànk ya ñu nga xam ne seen alal ya seen doom ya yokku leen lu dul pertange wa makaru makran kubbaara ma pare nag yemuñu foofu ñu teg ay pexe yoo xam ne yu mag la ngir fal sa diine gii nga ma yónni yow boroom bi wa qaalu kilifa yi naan leen laa tadarunna alihatakum di wax suq ya ak dunguru ya ak ginaaru ya naan leen laa tadarunna yéen yéen populace gi laa tadarunna bu leen bàyyi mukk alihatakum seen yàlla yi ngeen boof di leen jaamu wala tadarunna ta bu leen bàyyi rawatina nag waddan seen yàlla bi ñu naan wadd yi ay turu la yoo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ ay nit ñu baax lañu woon ba ñu génnee àddina nag ñoom seen maam ay statut ay ay ay ay ay ngir di leen fàttaleku ba mu yàggee nag nit ñi di faatu di ñii di juddu ñii di faatu iblis gëmloo leen ne seen maam ya ñii lañ doon jaamu nag foofu la jaamu xërëm tàmbalee moo tax ñoom seen kilifa yi naan leen laa tadarunna alihatakum bu leen bàyyi mukk seen yàlla yi ngeen di jaamu de wala tadarunna rawatina yàlla ji ñu naan mukk ngeen bàyyi waddan yàlla ji ñu naan wadd wala suwa du caagante ne suwa tamit bu leen ko bàyyi de wala yaxuusa yàlla ja ñu naan yaxuus tamit bu leen ko bàyyi wa yaxuuqa ak ba ñu naan yaxuuq wa nasran ak yàlla ba ñu naan nasr rawatina ñii moom fonk leen leen bëgg leen leen bokk leen ci ñoom di leen jaamu waqat suñu borom nag ne a adallu kasiiran gis nga xërëm yooyu ñu wa def ak ñoo sànq sànq nañu ñu baree baree bari wala tazidi zaalimiina illaa dalaala nga nag bi yokk ñi nga xam ne ñoo ko moy te tamit di bokkaale borom bi illaa lu dul dalaalan ak cànkuteeku réer suñu borom ne mimma xati'atihim ughriqu ba ñu defee lool nag bañal Seydina Nuux mu ñaan seen kaw suñu borom nag daal di nag ko koo xoon waajalal gaal ga ba nga xam ne ci la mën bi ñëw nag daal di leen labal loolu lay wax nii ne mimma xati'atihim ca seen sababu bokkaale yañ doon def ak bañ giñ bañal sama yonent ba alayhi salaatu wassalaam ughriqu ca kaw loolu la laa leen labalee fa udxilu naara ma dugal leen safara nag ginnaaw bañ ma leen labalee xoolal rek li borom bi def kaw suuf lan moo leen alak ndox moo leen alak muy mbënd mu mag moo mëre waaye ba ñu faatoo ndoxaleen alak ñu ñëw aj euh, euh, yawmal qiyaam suñu borom dugal leen safara allahu akbar fawduxulu mu dugal leen naaran safara falam yajidu lahum min dunillahi ansaara suñu borom ne gis nga nag ba ma leen lan fee daba dugal leen ca biir safara ñoom tuugewuñu foofale koo xamante ne wëlif seen borom ko ñoo xam ne ñoo leen di dimbali ba man leen a génne safara wa qaala nuuhun sayyidina nuuh lii daa wax li nga xam ne moo leen dal laata muy wax li Seydina Nuux alayhi salaam ba tax borom bi teg leen bënd moo male daal di leen labal mu ne wa qaala Seydina Nuux alayhi wassalaam ne rabbi ee eh yow sama borom laa tadar bul bàyyi alal ardi ci kaw suuf sii minal kaafiriina dayyaara bul bàyyi ci kaw suuf benn yéefér buy taxawaalu bu ko fi bàyyi faatal ñépp innaka ndax kat man xam nga lan la mooy innaka yow borom bi tabaaraka rabbana intadarhum gis nga boo leen fi bàyyee fii yudillu ibadaka dinañu sànq ñi ñi la jox gëm ci sa jaam yi te bariwul ndax Seydina Nuux dafa woote daanaka moom mille at yoo xamante ne cinquante ans moo ci mujj moo moo moo moo ci defoon waaye cinquante personnes kese moo ko moo ko gëm mu ne nag gis nga ñooñu jot a gëm laay ragal boo fi bàyyee ñii ñu sànk sa jaam yoo yële walla yali du te ñoom yéeféer yi fag ñu ngi fi ñoom daal lañu du ñu nekk di jurante illaa lu dul faajiran koo xam ne ku gé koo xam ne kàccoor la kafaara weddikatu yàlla kese lañ fiy nekk di jurante di dénkante seen mbonte gi ñu nekk rabbi kon yow sama borom maa ngi lay ñaan ighfir lii yal nag ma jéggal wali waalidayya ak jéggal samay sama njaboot wali man dax ak wali waalidayya ak sama ñaari waajur wali man daxala bayti ak képp koo xam ne nan naa dugg dugg ci sama kër gii di këru l'islam di kër gii nga ma wooteel ne ma wooteel jëme ci muy woote ngir ngir ngir kennal la mu'minan te nekk aji ngëm kookale walil mu'minina ak ñi nga xamante ne way ngëm yàlla lañu wal mu'minaati ci yu góor yaa ngi jigéen ya wala tazidi zalimina kanta ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yeeg yéefér yi moom bu leen leen yokku illaa tabaara luduluk alkande kon foofu la saar boobu yam saar bi ci tegu di suuratul maarij suñu borom wa taala al-ma'aarij mooy yoon yi nga xam ne ñooy yoon yi lay may yi ngay jaar ngir àgg ci sa borom tabaaraka wa taala man koo jaamu suñu borom saar bii nag Makka la wàcc suñu boroom bi wax ne bismillahir rahmanir ci boroom bi tabaaraka wa taala mi fees dell ak yërmande lay tàmbalee arrahimi te yërmande yaatu mu ne sa'ala saa'ilun bi'adaabin waaqi' mu ne sa'ala laaj na lii mooy yi Makka yi dañu di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag laajuñu ngir xam waaye laaju kokkali la woon naan ko waay yow yow mbugal nit ñuy wax sax bi ko xoqatale ana kañ lay ñëw suñu borom ne saala laaj na sa'ilun aji laaj de bi adabin waqi'a ci mbugal mi nga xam ne moom de toute façon du jaas day ñëw de dina xew de lil kaafiriina laysa lahu daami'a bugal moom nag ñenn rek laa ko waajalal man borom bi lil kaafiriina mooy yi laa ko waajal laysa lahu daafi'a amul dara lu leen mën a jañal bugal mi ba du leen dal minallahi bugal moomu du tukkee ci borom bi tabaaraka wa ta'aala zil ma'aariji mi nga xam ne mooy borom yoon yi nga xam ne yoon yi agsi ci moom yi nit ki mën a jaar ba agsi ci moom moom borom bi moom yoon yële fala mbugal moomu di jóge dee ta'ruju dina yéeg almalaikatu malaaka yi war ruuxu ak ruux lii waxoon nañ ko ca koor gële weesu ne malaaka ruux am na ñu ne mooy Seydina Jibril am ñu ne déedéet ruux malaaka boo xam ne mooy sangu malaaka moom ci boppam mooy ak ruuxul a'zam mooy malaaka bi gën a màgg nga xam ne bu keroogee moom ñoom Seydina Jibril nii ñoom ñëpp ay taalibeem lañ daanaka moom mooy malaaka bi gën a ci malaaka yi moom moo mëne dina ñëw keroog de dina yéeg ilayhi dina ñu yéeg ñoom malaaka yi ak seen kilifa di ar ruux ilayhi jëm ci seen borom fii yawmin ci bés boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu li nga xamante ne nii moom lañ koy natte mooy boo ko doon natt ngir xam ñaata la boobu di toll lool mooy xam siina alfa sana mooy ne dina dafa tolloog cinquante mille ans yoo xamante ne benn bis boo xam ne mook cinquante mille ans la tollool te la ñuy yéeg jëm ci seen borom suñu borom nekkoon kon fasbir muñal sabran muñ goo xam ne jamilan gu rafet la innahum gis nga yéefaru Makka yii di la xo di lañ laaj naan la kañ la bés boobu ngay wax mbugal moomu anamu kañ la innahum gis nga ñoom yaraw na wu dañoo gis ne samay digge yooyu ma leen dig ci mbugal moomu ba'idan kene lu jege la wanaraahu ñun borom bi ñu gis na qariban mun mooy lu yàgg lu jege la aka jege sax mbugal bi ma leen di wax waaye ñoom nag comme que gëmuñu ko dañoo jàpp ne sax way ma ne même bu doon am lu sori la yow ma mel ni dañ ne borom bi moo bés boobu kañ la mu ne yow ma mooy bés bi nga xam ne takunu ka kal muhli mu ne keroog li nga xamante ne asamaan si day mel ni gis nga xooyal kii boobu nga xamante ne betteex boo boo nga xam ne dañ koo